loolu moom mosuma koo gis tellement rëy gi nga xamante ne moom la ponkalamaa moom garab googee waaw akbar léegi nag <laughs> ah, léegi mu ne ma ma ne leen wala ahsana minha masuma gis bu gën a màgg boobu garab bu gën a rëy noonu waaye bu ko gën a rafet masuma koo gis xaalaal yi ñu ne ma ñu ne ma nag fiiha ñu ne ma yéegal yéegal ci garab gi fartaqay naa ñu yéeg fiiha ñu yéeg ci am na foo xamante ni nii yoo xam ne mais man manuma ci yéeg waa ji ne ko dinañ la jàppale ñoom ñaar ñoo ko dinañ la jàppale nga yéeg nee na saa ma tegee saa bu tànk mel ni ci ci ci ci euh, escalier lu ñuy yéegi mooy comme loolu quoi foo xam ne teg ngir yéeg ci laa koy teg nee na ah, fii mu ne biñ ma nee yéegal ñu yéeg fartaqay naa fiiha ñu yéeg ca kaw garab ga ila madinatin mabniya mais ba garab boo ko yéegee ba ca kaw yow dangay gis mooy benn ville waaw benn dëkk boo xamante ne nii ñu ngi ko tabax waaw akbar ñu ngi ko tabax lan lañ ko tabaxee waaw boo xamante ni mabniya bi labinin bi labinin ah ah mooy labin al labin mooy euh, ban bu en général ban la bu ñuy euh, bu ñuy tabaxee loolu mooy labin waaw mooy plurielu euh, labina voilà loolu mooy cosaanam waaye nag bii du bande bi labini dahabin mooy la ñuy tabaxee la ñu tabaxe ville boobee ci or la wa labini fidda ak li nga xam ne mooy xaalis pur or pur fa ataynaa baabal madina ah ñu dikkal nag buntu mais dëkk boobee bu yànj bi léegi bi nga xamante ne nii ci lañ ñëw ah naa ñu daldi eh, ñaan dugg loolu dañ ci jàng ne boo ñëwee fenn comme yàgg nañ ko gis ci Riyad bi boroom imaam defoon na ci bunt mooy yëglu bala ngaa dugg ak koo man di doon te lool gisoon nañ ca laylatul isra hadis yam joxe woon suy naa jibi laan daloon mu yonent bi alayhi salaatu asamaan bu ñuy waaje ñëw bu ñu agsi dañ doon yëglu waaw kon loolu mooy li nga xam ne mooy li jaaru kon mu ngi noonee léegi nga gis xattaa ci gént yi rek gént yonent yi alayhi gis nga tegg ñi nga xam ne ñoom lañ jàngale te ñoo ko incarné ci ñoom la génne ni nga xam ne noonu lañuy doxalee la nee nañ fastaftahna ñu daal sàkku ñu ubbil ma fa futiha lanaa ñu daal di ñuy ubbil fa daxal naa ñu dugg ci ville boobale dëkk boobee bu rafet boobee fa talaqaanaa rijaal mu dajeek ñun rijaal ay góor yoo xamante ni nii nag chatrun min xalqihim ka ahsani ma antara wa chatrun minhum ka aqbahi ma antara nee mi ay nit lañ yoo xam ne yu dajoom ñuñ dajal ñu ngi fa dajeek ay nit ñoo xam ne ñoom seen benn wàll mooy li gën a rafet loo mën a gis seen bind li leen yàlla binde loo mën a gis loo mës a gis lu ñu nit ku ñu bind waaye nag beneen côté bi moo gën a ñàng gën a ñaaw koo mës a gis ku yàlla bind waaw mooy dafa jaxasoo ñooy ñooy seen bind seen seen yaram bi dafa jaxasoo côté yi rafet yi ñàng ñu jaxasoo nag wa shatrun ka aqbahi kon ma antara qaala qaala lahum waaw nee na ñaari malaaka yi ma àndal cette fois-ci ñoom ñoo wax ñu ne gaayoo yee ne leen nag aywa idhabu yéen ñii ñu dajal ngeen mel nii dem leen faqa'u fi hadha an-nahr ngeen ngeen ngeen ngeen dem dugg ci dex gi wan leen benn dex bu nekk foofu mu ne wa idha huwa bi ma xoolee fi ñu leen fi mu leen junj ñoom ñaar fi ñu leen ne dem leen ci dex gi ma xool wa idha huwa nahrun muy def boo xam ne moo tarelul yajri ka anna ma'ahu al-mahdhu fil bayaad nee na ma gis ndox moo xam ne moo gaaral nekk fee ci seen wet yajri ndox ma mu ngay daw fleuve la boo xam ne ndox mi tagul ka na ma'ahu al-mahdhu fil bayaad mel ni ndoxam dafa weex tal tal tal tal amul dara lu ko rax blanc immaculé waaw weex tal fa dhahabu gaa yi dégg ndigal tamit dem fa waqa'u fiha ñu daal di dugg ci doon ndox ma thumma raja'u ilayna biñ fa duggee ñu ñëwaat ci ñun waaw man ak ñaar ñi ma àndal te wax leen dem leen biñ ñëwaatee qad dhahaba dhalika su'u anhum waaw biñ ñëwaatee ma gis ne la seetlu woon ñu meloon ko mooy fii ñaaw fii rafet fii ñaaw ci seen xar kanam yi ak seen yaram bi yëpp loolu deñ na ñu mujj nekk loolu deñ na ci ñoom lu en tout lu ñàng la deñ na fasaaru ñu mujj fii ahsani suura ci li gën rafet melo bu ñoo boo booy gis xaala nee na fa xaalaa lii léegi nag fii man laajuma ñoom ñoo ma wax boo gisee ñoom bi ñu commencé wax rek mooy bi ñu ne gaa yi dem leen ñu dajeel aywa dem leen fee ci dax gee ngeen dugg fa après bi gaa yi ñëwaatee nag ñoom ñu ñoom nag ñu continuer ñu ne fa xaalaa lii nee na ñu ne ma man yoneen saa salaam hadihi jannatu waaw ne ma lii nga gis mooy ajjanay aden waaw ah. <laughs> waaw mooy ville bi nga gis nii waaw ah, jannaatu adnin yi ngay dégg ci alquran mooy bii bii la waaw ajjanaay saxuwaay ga waaw wa hada wa wa hada wa wa hadaka mu ñu wan ko ne ko te gis nga lee wan ko fee mooy xoolal ca kaw moo tax am na ci yenn fa sama ñu ne ma euh, xoolal mooy ma xool sama bët xool daal di yéeg gis lu kawe u gën kawe foofu ñu ne wa hadaka gis nga lële ca kaw manziluka mooy sa dëkkuwaay ëllëg mooy sa wàccuwaay mu ne fa sama basar yi sama bañ ma wanee lool sama bët daal di yëkkati ko ma xool ca kaw mooy xool koo xam ne wute nag fii mu fekk ñii fu ko gën kawe suuda mu daal di bët daal ma sànni sama bët fu mu gën a kawe waaw léegi fa ida qasrun ma xool gis benn njéndi mislu rababa njéndi bu rëy boo xamante ne nii mu ngi mel ni am nuage albayda bu weex tall mu ngi mel ni boo toog na xawee ci suuf gis ay niir ca kaw lañ man fi ma nekk ci àjjana boobu ñu ne ñooy adam ak fii noonee lañ mel Allahu akbar waaw fa ida kon qasru rababa al bayda mithlu rababati maa ngi fa gis boo xam ne moo ngi mel ni ah ab nuage ci soriwaay bu weex tàll léegi xaalaal yi ñoom ñaar ñu ne ma ñu ne ma ñu ne ma <laughs> ah, hadaka manzilu ñu ne ma nag sa kër mu ngi noon na lé ngay moom nga seen noonee qultu lahuma ma ne leen nag léegi comme que tàmbali ngeen di wax di wax ak man te yéen yëpp da ma doon wax doxal doxal doxal wan ngeen ma foofu nee ngeen ma fii mooy jannatu adn xoolal ca la gën a kayo ma xool ñoom nga ne ma fee mooy sama kër léegi barakallahu fiikuma yéen ñaar ñii de yal na boroom bi barkeel ci yéen fadaraani fa adxula waa léegi comme que sama kër la léegi bàyyi leen ma mooy fadaraani waaw zarni wa man xalaqtu waxiida waaw zaraani <laughs> waa kon léegi Euh, bàyyi leen ma ma dugg kon sama kër moo na am na ci yenn riwaaye daani adxulu manzili waa comme que sama kër la te yéena ma ko wax léegi bàyyi leen ma ma dugg sama kër kon <laughs> léegi xaalaa ñu ne ma am mal an fala <laughs> waaw waaw wala ñu ne hmm? euh, waaw ñu ne ko kanta tey non tey moom du mën a nekk waaw tey du mën a nekk moo dugg fa lii man da nekk wa anta waaye yëgal ne daaxilu ku koy aji dugg nga ko di nga ko dugg waaw moo am na ci yenn riwaay dañ neen da da nee na gaay dañ ma ne ne ma ne c'est que parce que yow da ngaa desal euh, innahu baqiya laka umur lam tastakmila wala walaw istakmaltahu atayta manzila waaw ñu ne mënoo parce que yow da ngaa dese dund ci kaw suuf waaw ajjana yow doo fa dugg lu dul lu dul lan nga faatu yow da ngaa dese dund ci kaw suuf kon nag te doo fa doo fa dugg fekk mataloo ko bu doon matal nga nag sa dund googu jeexal dañ ko dugg kon nag du mënoo bu dee léegi nii mënoo ci dugg waaye wa anta daaxilu xamal ne yow ku fiy dugg nga wa en tout cas sa kër waaw qultu ma ne leen lahuma mu ne leen nga ne leen nag waaw léegi fa inni ra'aytu منذ الليلة عجبا yéen ñaar ñi alhamdulillah depuis bi ma àndee yéen ci guddi gi ba léegi gis naa fi ay mbir yu yéeme yéeme fa ma hadha alladhi ra'ayt waa mais li ma gis te ma ànd yéen gis ko te yéena ma fi indi mais li ma gis mooy lan li ma fi gis lépp mooy léegi leeral leen ma taal xaalaal <laughs> yi nee na ñoom ñaar ñu ne ma amma inna sanukhbiruk wala ama ama inna sa nuxbiruk waaw ana inna sa nuxbiruk ne ko euh, kanta ñun dinañ la xabaare nag waaw kay léegi nag xabaare la jox na waaw waaw am na ci benn riwaaya dana fa axbarani amma ra'ayt qala na'am <laughs> waaw waaw ci riwaayu jarir bi mu ne xultu ma ne leen yéen tuftuma bi al layla yéen de wër ngeen ak man fu ne yi ma gis yëpp waa léegi xabaare leen ma li nga xam ne moom laa gis ñu ne ma ah kay yi bu dee riwaay biñ nekk ci riwaab bi ama inna sanukhbiruk te ne ñun de dinañ la xabaare ñu ngi nii nag agsi nañ nag fi nga xamante ne nag moom lañ lay xabaaree nag li ñu gis mooy la mu ne amma rajulul awwal ndaal ki nga njëkk a gis alladi léegi da nga koy waxaaleel mooy kan tamit euh, kii déglu nii rek mën na ne eh. <laughs> waaw mais ki njëkkoon wax mooy kan léegi ñoom dañuy leeral kooku ba pare mooy alladi ki nga xam ne atayta alayhi dikkal nga ko gis nga ko yuflahu ra'suhu bil xajar ñuy toj bopp beeku xeer fa innahu rajul kooku mooy kan mooy góor gi nga xam ne góor a jigéen a ci yam yaxudul qur'an fa yarfudu mooy day mokkal alquran borom bi am lu mu ko xam soit mokkal alquran yi wala mu am lu ko borom bi xamal ci alquran ah ba pare mu daal di koy bañ a jëfe <coughs> allahu akbar wal iyaadu billah allahu akbar ah waaw allahu akbar du ko jëfe ba pare wa yanaamu an as-salaati al-maktuba jàng ko gën a màgg mooy ci biir julli day nelaw wëlif julli yi nga xam ne julli farata la ay nelawam du ko taxat du dagg nelawam ngir julli mukk waaw waaw jàng na alquran borom bi am na lu mu ko xamal ci alquran du ko jëfe benn waaw waaye gën a jàng alxuraan gën a màgge muy julli yi ko borom bi farataal pas di naafila noonu kefe mais fara moo yi nga xam ne farata la eh, saay day fees yoonam newu ci ñu koy yee sawaay léegi boobu ba nga tëddee ba léegi tisbaar ba tàkkusaan timis bee ngi dugg ma yow saay dox ngeen ma yee bàyyi leen ma sax ma yeewu baax na yoonam newu ci léegi non seulement tisbaar bi julliwu ko woon tàkkusaan bi dóor na ko mu daanu ba timis bi dugg te moo ko tey ndax yee nañ ko ba mu jóg sax xulóog gaa yi ne leen bu leen ma yeewati ba pare continuer waaw wala guddi jot waaw mu ne daa sonn sa waay man gée bi ay vingt trois heures manuma ko xaara ah, dem tëddi dem yoonam wala fajar du yeewu waaw dara bu dee liggéeyam dina def réveillam dina def lu nekk ngir jóg te mokkal na xaafizul quraan la yàlla <laughs> iyaazu waaw waaw dem na daara defaloon nañ ko sax ab feet ba mokkalee parents yi kontaan ak yëpp waaye euh, après ba mu màggee nekk li mu doon yoonam newu ci waaw mooy sañ a nekk foo xam ne ña fa nekk ñëpp moom lim defoon ñoom defuñu ko mooy kenn def masutee def lim def mooy mokkaloon alxuraan mokkal wu leer kenn ci ñoom defu ñooñu amuñ sañ-sañu moom li muy def di tëdd di nelaw julli jot mu tay ko te bu amoon heure boo xam ne daa am fu mu jëm wala liggéeyam heure boobu doon na yeewu avant boobu ngir dem waaye bu dee demul fenn fii lay toog ku ko yee mu mere la waaw mu ne kooku nga gis kooku mooy ki nga xam ne moom lañuy jël di toj bopp bi noonee nga gis ko loolu di wane kon gravité wu bàkkaar boobu mooy borom bi xamal la dara ci alquran nga bañ koo jëfe waaw Allahu akbar borom bi xamal na lenn ci alquran ku mel nii mooy ki nga xam ne day jàng alquran alquran di ko rëbb waaw parce que lu mu tere du ko ci génne lépp lu alquran di tere du ko du ko tax a ba waaw mu ne kooku la waaw fa innahu ar-rajul ya'khudhu al-qur'an fa yarfudhuhu Allahu akbar day jël al-qur'an mel ni xéewal gog ko yàlla defal reconnaître ko Allahu akbar waaw mooy kufr nekk koo xam ne ah day mel ni xéewal jooju ko borom bi defal baddala ni'matallahi kufra mu soppi xéewalu yàlla gi ko defal ak weddi yàlla ñu faye ko lii waaw wayanaamu mu tega ci an solati al maktuba waaw allahu akbar julli yiñ ko farataal dee ci jàng al qur'an ji faqra'u ma tayassara min al qur'an waaw moom bokkul la ñi nga xam ne dañoo manu la mokkal de bal mokkal na lu bari bal mokkal na alquran ni yëpp wala mokkaloon na ko même bu bari nga lu mu fàtte am na lu mu mën a jullee yoonam newu ci waaw fa yarfuba bi faye ko lii waliyasu billah aadana allahu min alxidlan waaw yal nañu boroom bi musal ci loo xamante ne ak gàcca lay jur ci ñun moo tax xam-xam bu la ko yàlla joxee c'est ngir nga koy négliger di ko fowe leer la waaw leer la boo xam ne yaa ci war a jëkk niitoo ginnaaw nga dimbali ci sa mbokki jaam yi waaye nga jël ko di ko fowe waaw di ko négliger alquran nga koy négliger lii mooy sa pay ëllëg malaaka yi dañuy toj sa bopp bi ñii lañuy def ci barsax lii benn barsax la nii lañuy nekk waaw ba borom bi di dekkil jaam yi wal iyaazu kon gravité wu négliger alquran bañ a joxe alquran di foowe alquran waaw di foowe li nga xam ne mooy alquran waaw bopp bi nga xam ne fa nga ko mokkaloon doyoo jafoo ci dara lu taxoon ñu borom bi jox la ko boobu boobu la jël di ko toj ay xeer ba ila ma taquma as-saa wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon ku njëkk kaango kon gravité wu négliger alquran ginnaaw bi la ko borom bi maîtriser loo wala am loo ci maîtriser nga bañ ko foowe voilà léegi nag mu ne ak tamit négliger julli négliger julli di nelaw nelaw yoo yoo programmé yoo tay julli yi di robb ngay nelaw rek ku la wax nag nga mer waaw lu ciy seen yoon yéen laa julli walla ah julli lu ma leen ñu dee dugg lu sa yoon nekk baax na di jaay ñàkk teggin akub reewane bi jaay ak ñàkk teggin akuk reewate wallahi in lam yarhamka rabbuk bu la sa borom yërëmul wallahi sa tandam haythu la nadama bés foo xamante ne rëccu du jariñ dara waaw akbar léegi kon ku njëkk kaango mu ne leen nag wa amma ar-rajul kanta deuxième waaja nga xam ne nag alladi atayta ba nga dikkal alayhi yusharsharu shidquhu ila qafaa wa manxarahu ila qafaa wala wa manxaruhu ila qafaa wa aynuhu ila qafaa ki nga xam ne moom da nga koo dikkal gis ñuy xotti benn côté gémmiñ gi dugal ci weñ gi xëcc ko ba ci doq gi jël ci paxu bakkan bi beneen benn paxu bakkan bi dugal ci weñ gi xëcc ba ci doq gi jël paxu bët bi orifice bët bi xëcc ba ca doq ga defaat beneen côté bi noonu bu ñëwee fekk bee wéet mu ne kooku nag mooy kan mu ne fa innahu rajul ah suñu lëkkaaleeg suñu bunt ngi mu ne kooku mooy waa ji nga xamante ne nii yaxdu day xëy min bayte këram lay xëy xëy këram nag tekkul xëy génne kese mooy da yeewu man na yeewu des këram waaye mu ngi yor ci téléphone loxoom dañ naan téléphone walla mu ngi tiim ordinateur tiim clavier wala yor yoo xamante ne lay wax mu koy bindal waaw iyaay yi ak zakaul istima'i la ko arab yi wax <laughs> mooy iya inte intelligence artifice artificiel waaw az-zaka as-sina'i moom la yor day wax rek wala lii la bëgg laaj ñoom ñoom shaykhu shuyukhi chat chat GPT daal di koy duuru la fiyay waaw wala ay naram yoo xam ne moom moo koy créer am na daal benn ci IA yi ñoomin ñoom yooyu mu créer ay mbir waaw bu day nar yaqdu bay euh, min bayte day xëye fi nga xam ne mooy këram waaw fa yakzibu mu daal di expliquer al kasba explication bu rëy waaw tablughul afaq boo xam ne day gotale waaw horizon yëpp gox yëpp waaw allahu akbar waaw kii mooy kooku lii moo koy dal comme que gémmiñ bi ko borom bi joxoon ngir mu daal di koy sàmm defaloon ko ci làmmiñ ca biir na ko dugal waaw teg liñ naan le palais ci kawam ak di ci ko féete suuf ah teg ay bëñ yu mu ko muuree pour bu leen bala ngeen ko génne teg benn bâche buñ naan ay tuñ loolu lépp làmmiñ nekk ci biir que ki balaa wax mu war a xalaat li mu war a wax lax dina ko may ngërëmu yàlla mu wax ko wala da koy may sànjum yàlla mu ba defu ko bal mu toog di créer ay mbir di créer ay fausses histoires di tuumal ay bor di wax ay mbir yoo xam ne dara amu ci léegi gémmiñ gam ko doon defe bakkan ba mu doon nooyee di xool nit ñi ak bët yi di dëgëral waxam di wan pour pour pour pour daal di waaw di xool droit waaw waaw di xool di la xool droit dans les les les yeux les yeux waaye yow les yeux dans les voilà si lii ma wax nii la dëgg loolu mu ko doon defe moom la ñuy teg mbugal ma ndax aljazaa'u min jinsil amal waaw ah moo tax gémmiñ gi la la malaaka bi jël jël weñ gi dugal ko ci biir catu gémmiñ gi fii këcc ko boo ci ndong gi lépp di xottee mu ñëwaat jël paxu bakkan gi nii dugal ci weñ gi këcc ko ba ci ndong gi mu xottee ko mu jël bët bi doo xoole di xool nit ñi di kii dëgal ba ci biir kii bi këcc ba ci ndong gi këcc jàpp di wiir ñëw ci beneen côté bi defaat la même chose fii këcc ba ci ndong gi bakkan bi ba ci ndong gi dëkk ba ca ndong balaa ñëwaat keneen fi baax muy def noonu ndax lan ndax ab kat ci kat la woon ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ne nii saa bu ñu xëyee ñu ngi xool la ñuy nar fàttalekul wa inna ar-rajula la yakdhib wa al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kazzaba yeneen saa saam nee na nit ki dina expliquer dina nar bi kacc day xëy wala ngoon jot muy xalaat ana ban ban ban nar ban fen laa war a mën a génne boo xamante nii day ëpp jamono di def noonu ba borom bi nag kaste xolam boole ko ci kacc ci yu mag yi te waxoon na la wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila kaw hadis biñ la wax léegi te gis nga naar ci kàccorte la la jëme te kàccorte safara direct la la jëme imam dafay indi hadis bi surtout ndax lii mooy lëkkaale mag suñu buntu baabu tahrimil kadhib baabu tahrimil kadhib bunt bi nga xam ne mooy wax xaraamal bi nga xam ne moom lañu xaraamal ay explication ay nar kon koo xamante ne nii yow ci fen nga dëkk nar nga dëkk sa barzax lii lañ lay faye waaw nit ki nga xamante ne mooy xëy waaw nekk ut sa chaîne YouTube du ay ay ay nit ñu lay suivre waaw gars dañuy xëy sax di xool ah avant bala ñoo def ndékki wala commencer leur il faut ñu xool wala rajo sàngam waaw nga ñëw di leen bomb ay fausse information waaw muy aw nar woo xam ne ku taal rajoom daal di koy dégg waaw ko xam nga ne moom xat àgg na ci afaq yi moom Allahu akbar Allahu akbar aw fa yakdhibu al-kadhiba tablughu al te léegi moom ak suñu téléphone yeeg ku nekk di journaliste ku nekk di jaay ne man ngaa wax lu la neex waaw ngay wax lu la neex da ngay fen à à à à à huit heures balaa huit heures et daanaka ñëpp jot nañ ci ndax l'internet ak nit waaw waaw waaw foo ñëpp jot ci publier. par des snap tiktok snap whatsapp yaaw gmail fu ne waaw nga daal di fay dóor wu ne wàññi ñëpp jot ci waaw jot moo tax am na métier yoo xam ne boo ko yoree wallahi bi boo nga def attention xam nga kii muy wax mooy ku nekk ci ñun man nga mel ni ah mais imagine ki nga xam ne moom dafa am l'accès à la radio c'est un journaliste c'est un journaliste am l'accès à la radio waaye mu nekk koo xamante ne nii daa wax joxe fausse information boo xam ne moo ko tey wala kilifa la ci diine nit ñëpp di la déglu ñu bari nga am ñu bari ñu lay déglu. nga nar ay nar yoo xamante ne jógewul lu dul ci sa muxu gi yaa ko créé xam nga ne dara amu ci ngir lan yëkkati sa wàll gaa yi dina dagg gi yow ngay kacc di nar wal iyaazu billaah waaw nar aw nar woo xam ne ñépp jàpp ko yëg ko un mensonge qui fait le tour du monde waaw nga foog ne yaa ci ne lii lañ lay fay ëllëg wal iyaazu billaah mooy lëkkaale di wane que bul fa fàttalekul liñ naan la bokk na ci màndargay bàkkaar bu mag mooy loo xam dafa am tëkku àddina wala alaaxira wala ñoom ñaar ñëpp lii alaaxira mooy sa barsax lii la yoneen saa saam moo tax gis nga ci riwaaya bu Abu Umaama mu ne leen gis naa déetu dëgg takk leen waaw waaw akbar léegi nag ñu ne ko wa amma ar-rijaal wan-nisaa al-uraaf alladhiina hum fi mithli binaa'i at-tannuur ñaari gaayooyee ne ko kanta góor ña nga gis ak jigéen ña nga gis ñu nekk nuy solo ñu dara waaw alladhiina hum ñu nekk fii mithli binaa'i at-tannuur mel ni benn mur bu rëy boo xamante ne benn puur benn fu ñuy fu ñuy fu ñuy taalee fu ñuy lakke ay mburu ak ab ab mbulañse waaw ngandum fuur boo bële doon jax-jaxi waaw gis nga gaa yooyu nga fa gis xam nga lan lañ fa innahum zuna wa zawani ñooy njaalookat yaa ngook yu jigéen yéeg yu góor yi la waaw ñooñu ñooy njaalookat yi Allahu akbar wal iyaadu billah ha ñoo doon commettre la fornication et l'adultère ñaar yëpp la nag xam nga l'adultère mooy ki nga xam ne daa am daa daa daa am soxna ba pare wala daa am jëkkër ba pare daal di njaaloo waaye fornication mooy ki nga xam ne amu ci dara waaye nag def nag njaaloo ñoom ñëpp mu ne góor ñaak jigéen ñoo ñëw nga gis ñoom la waaw. lu tax lëkkaale bi ak ñoom cër bañ doon mooy yàlla muy seen cër seen pëy seen sexe fa la ba di gën a ndax fépp a takk moom man ngeen ñi fóor nekk fuy lakk waaye flamme ba bu génnee fan lay seen suuf mooy seen cëru suuf ba ba nga xam ne moom lañ doon defee caay caay ga moom la ndax aljazaa'u min jinsil amal waaw la nga xamante ne moom nga doon defe lu bon sa mbugal day proportionnel ak loolee moo tax foofu la ñuy gën a mbugal ci ñoom bu ñu ñëwee ca suuf lakk leen ñu yuuxu daal di yuuxu gan yuuxu bu flamme ba ñëwee kon loolu di wane salte ak mbonuk li nga xam ne mooy njaaloo ak li nga xam ne moom lañ naan l'adultère en français et la fornication grave bi nga xam ne moom la garaaw wal iyaazu wal iyaazu wallahi billah waaw kon loolu moom lu leer la waaw waaw njaaloo kat arrêté te xam ne fii mooy sa mujjoon lëg sa barzax wal iyaadu billah te lii mooy imaginer nga bëgg koo dëkke ba ilaa yawmi diin ba ni ñuy taxawale bés pénc loolu dina ñàng dina xasaw dina garaaw wal iyaadu billah mu ne wa amma ar-rajul kantaan ak waaja nga xam ne alladi atayta alayhi yasbahu fi an-nahr wa yulqamu al-hijara kantaa waaja nga xam ne di dikkal nga ko muy naaje waaw di féey ca dex ga wa yulqamu al-hijara bu ñëwee ba jege waaja waaji del ay xer rokkos ko ci xarka ci ci gémmiñ ji ba mu fees del mu ne kook fa innahu akilu riba kooku mooy lekkatu riba bi waaw est-ce que lekk ay xeer dina la jariñ dara mooy ribaakat bi na la leer ne la ngay lekk du la jariñ bal da lay lor waaw nga ay xeer ci biirub nit lor kese la ko mën a indil waaye du ko indil njariñ Allahu akbar ñooñu ñooy ribaa yi kon lekkkatu ribaa boo yaakaaree ne yaa ngi gañe mooy ne xamal ne yaa ngi nax sa bopp yaa ngi nax sa bopp gañe woo dara yaa ngi lor sa bopp waaw waaw taw yow la yàlla déclaré guerre waaw waaw bu ngeen arrêté wul fa'zanu bi harbin na ngeen waajal ab guerre boo xam ne ci borom bi tabaaraka wa ta'aala la tukki kon lekkkatu riba bi bu foogee ne la muy lekk mu ngi koy jariñ waaw alladhiina ya'kuluuna di lekk riba na leen leer ne ñuy lekk nekk lu dul safara waaw ay xeer lañ koy log-logal bam fee dal yuy wane ne waaw la gën a màgg ca lam doon gañe dafa doon ngir dundam di lekk di consommer ñu naan sëy waa ji waaw diinam bi daal mooy almeeru ganaar yi waaw muy yaataa yumbe ci alal jo xaram na ko leer ne loolu du ko jariñ bu ëllëgee ay xeer lañ koy log-logal ba barzax barzaxam noonu la koy dunde wal iyaazu billah kon nag riba tamit bokk na ci bàkkaar yu rëy yi nga xamante ne day waral mbugal ginnaaw boo faatoo wal iyaadu billah mu ne wa amma ar-rajul al-karihu al-manzar mu ne kanta waa ji xam ne gis nga ko mooy <laughs> boo ko gisee mu ñàng ha alladhi inda an-naar yahushuha wa yasa hawlaha nekk fa safara sa di ko xamb te di ko wër fu gis ne fii dese naa xamb mu gin koo rokko sax mu ne fa innahu malikun xaazinu naar mu ne kooku nag mooy Maalik waaw malaaka la boo xam ne Maalik la tudd xaazinu naar alayhi salaam mooy ki nga xam ne mooy le gardien de l'enfer Malik la mooy garde sawara waaw alayhi salaam waaw mooy moom ci xam bu ko rek la dëkk di ko gën a nga xam ne daay gaa ko gën day ñàng dañuy ñàng lool waaw mu ne kooku mooy Malik di gardien de l'enfer waaw waxoon naa la fi moom malaaka yi nekk la la yàlla ne defal boo koy def jaamu yàlla la ci yow li gars yi naan état d'âme moo xamaa peut-être mu xaw kii gars yi yoonam newu ci xamuñu yooyu non ah ñoom yooyu ci nit ñi la am ah. amuñu benn état d'âme ci li ñuy lii la leen yàlla digal ñu koy def que léegi am na ñoo xamante ne nii non dina metti loolu du seen affaire <laughs> waaw waaw dañ cee noonu ko yàlla melale nga xam ne boo ko xoolee ni mu ñànge c'est aussi. day yokk mbugalu ña nga xam ne ñooy dugg safara waaw rien li ñuy dal waaye bu ñu xoolee gardien ba rek gina tiit mu nekk beneen mbugal boo xamante ne moom moo naan rus di dal ci seen ndodd yi seen loos yi ñoom ñoo ñëlee wal iyaadu wallahi wal iyaadu billah allah allah allah waaw léegi mu ne wa amma ar-rajulu at-tawil kanta góor gu njool da nga gis alladhi fi rawda nekk ca jardin bu rafet boobee fa innahu ibrahim mu ne ko kooku mooy sayyidina ibrahim al-khalil nabiyullah alayhi salatu wassalam wa amma al-wildan alladhina hawlahu fa kullu mawludin maata ala al fitra mu ne kanta xale yi nga gis ñu nekk wër ko mooy bépp xale boo xam ne dafa faatu ci fitra ci li nga xam ne borom bi noonu la tëgge doomu aadama yi mooy gone yi nga xam ne dañoo faatu diñ nekkee gone waaw euh, léegi dañuy yem ni bii di ñëw ñu reprendre fii insha allahu taala après daal di gisaale njànga di jëm ci côté bii parce que dane wa fi riwayati al ñëw na ci riwaaya al-Barqani rahimahullah wulida ala al-fitra dane fa kullu mawludin wulida ala al képp koo xam ne ku juddu la daal di juddu ci li nga xam ne mooy fitra li nga xam ne borom bi noonu la tëgge doomu aadama yi léegi mu ne